Euh, insha allah ñu ñëwati ci téere grammaire bi tey ñu war a gis euh, soobee yàlla trentième cours muy al i'rabu taqdiriyu fil ismi al ismul manquus wal ismul maqsuur wal ismul mudaafu ila yaa'il mutakallimi ñetti façon tur yooyu la ñuy gis loolu mooy lan waaye loolu nag bala laataa loolu foo ñu corriger suñu exercice yi ñu fi amoon yi nga xam ne ñoo concerné woon ban cours cours bi weesu nga xam ne moo nekkoon almamnuu min as-sarfi exercice yooyu dana woon tamarin mayizil asmaa al munsarifata min al asmaa al mamnuucati min as-sarfi wa bayyin sabab al manci mayiz ràññeel al asma al munsarifata tur yi nga xam ne ñoom duñu ñoom dañoo nekk dañ leen di ñoom dañuy changer dañuy nangu tanwin te dañ leen di mën a kasra ngam ràññee leen ci tur yi nga xamante ne ni al asma al mamnu'ati min as yi nga xamante ni ñoom kenn nag mënu leen duñ nangu tanwin te duñu leen mën a kasra comme al mamnu min as-sarf yi nga xam ne mamnu min as-sarf léegi nag nga wax ana lan moo tax lan lan mooy wane mooy mamnu min as-sarf yi ñoom ngay wane pourquoi ñu nekk mamnu min as-sarf wa bayyin sababal mana léegi bi ci njëkk talaamiida la woon talaamiidun boobu talaamiidun wala non talaamiidu boobu talaamiizu ngay wax ndax maasuloon ci yow yaa ko waroon talaamiizu ngay wax mooy ay élève lan moo tax doo wax talaami talaamiizun ndax moom dafa nekk mamnu' min as-sarf lan moo tax ñu ne na ndax moom sabab bi léegi nag moom ngay ware mooy li ma la waxoon da ngay def tableau boo xam ne côté bii da nga ciy def mamnu' min al asmaa'ul mamnu'atu min as-sarf beneen bi nga def ki al asmaa'ul mutasarrifa bu bokk ci bee rek nga def bu nekk ci kaasam talaamiidu nag dafa bokk ci mamnu' min as-sarf moom mamnu' min as-sarf la ñu ne la léegi lan mooy sabab bi waxoon nañ nga leeral ko nga ne ndax moom dafa nekk ala wazni mafaa'ilu talaamiidu mafaa'ilu dafa nekk ala wazni ci cheemu ni ñuy tëggi ci poiwu mafaa'ilu ci la ma talaamiidu nekk moo tax moom mamnu' kon talaamiidu ngay wax di wax talaamiidun bi ci tegu woon muy saxraa u saxraa u moom it mamnu' min as-sarf la mooy désert bi ndax lan ndax moom dafa nekk loo xamante ne nii euh, saxraa moom dafa nekk ala wazni lan euh, faalaan moom dafa nekk ala wazni faalaan sauf que fii nii dañ ne woon wazn faalaan maakaana wasfan loo xamante ni day nekk loo xam ne day décrire mais est-ce que saxraa day décrire saxraa tur la boo xamante ni tur désert bi moo tudd noonu as sax as saxraa na la saara kon moom du lan moom du mamnu' min as-sarf ndax saxraa moom tur la ndax dañ ne woon mamnu' min as-sarf ngir mu nekk ko il faut mu nekk lan il faut mu nekk wasf loo xam ne day décrire te lii décrireul désert bi xam nañ ne désert bi moom du lan du loo xam ne day mooy turu désert tur la tur la ci désert loolu mooy saxraaw bi ci tegu mooy abyadu abyadu abyadu ngay wax moom nga ne moom lan la moom bu asma kon saxraa ut moom man nga wax saxraa un man nga ko tanwin ndax moom du wasf du description léegi kon bi ci tegu abyadu abyadu moom lan la nga ne moom nag dafa nekk mamnu min as-sarf ala wazni af'alu ndax moom ci chem ci màndaxe ci wasn af'alu la nekk abyadu muhammadun muhammadun moom asma munsarifa la moom du mamnu min as-sarf man nga wax muhammadun muhammadan suleymaanu suleymaanu moom lan la ndax moom dafa nekk tur boo xamante ne nii ah, kii la nu mu tudd alaman ghayra arabi tur la boo xamante ne nii moom du arab li may wax nii nag loolu mooy sabab bi mooy li may tekki li may wax nii ne mamnu min as-sarf ndax lii loolu mooy lim ma ne wa bayyin sababal manay te nga leeral sabab bii wane ne moom li tax ñu tere ko du nekk mam mu nekk mamnu min as-sarf du jël tanwin te du jël kasra kon Sulaymaanu moom alaman la dafa nekk alamun ghayru arabi yi moom dafa nekk prénom boo xam ne du arab Sulaymaan comme yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam bi ci tegu amwaalun amwaalu léegi amwaalun moom foo koy dugal moom lan la moom du mamnu' min as-sarf man nga ne amwaalun amwaalun lii amwaalun kathiratun bu la neexee nga wax lool am amwaalun moom du ndax day jël moom kon du mamnu' min as-sarf manoo ñëw naan ndax mamnu' min as-sarf mooy lan mooy loo xam ne du jël tanwin te amwaalun day jël kon amwaalun ngay wax kaatibun amwaalun mooy alal kaatibun écrivain bindkat kooku tamit du mamnu' min as-sarf ci al asmaa'ul munsarifa la bokk danaa niiru danaa niiru ngay wax ndax moom mamnu'un min as-sarf la moom mafaa'ilu ala wazni mafaa'ilu comme biñ gisoon sànq ci talaamiidu loolu kon danaa niiru mooy ay diinaar waxoon naa la benn diinaar mooy entre cent cinquante ba deux cents euros lay équivalent bi diinaar bu yàgg boobale kon loolu mooy danaaniiru mamnu min as-sarf la lu tax ndax moom daa fa nekk ala wazni ci cheemu mafaa'ilu bi ci tegu yaquubu yaquubu doo wax yaquubun bu ngay wax ndax yaquubu alamun ghayru arabi tur la boo xamante ne nii prénom la tur la boo xam ne du arab ndax moom turu turu lan la ibraniya la hébreu la euh, yaquubu alayhi salaatu wassalaam sadd raa bi sadrun sadrun mooy dënn wala ak tàmbale buñ nee sadrul islaam mooy début l'islaam sadrun mooy dënn kon sadrun moom lan la moom du mam noo mina sarf sinon man woo naa sadrun dënn sadrun bi ci tegu muusa ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam muusa mooy ko tudd muusa euh, njàmme muusa njàmme muusa kon moom lan la alam ghayra arabi moom moom mamnu min as-sarf la ndax lan alam dafa nekk alam boo xam ne prénom boo xam ne du arab bi ci tegu at shin bi tegoo danga naan at shun at shun lan moo tax moom at shun moom baax nga naan at shun ndax moom du mamnu min min min as-sarf min as-sarf moom mamnu'un min as-sarfi moom ndax moom tanwin non du mam li mu bëgg a du mamnu min as-sarf euh, du mamnu bu ko jaawalee nga atshan nag ndax ñoo bokk racine mais dañ na la woon loo xam ne day nekk description mais ala wazni faalaan te ci waznu faalaan nekkul ci cheemu faalaan atshun kon du mamnu min as-sarf ahmadu moom mamnu min la ndax dafa nekk ala wazni af'alu ma kaana ala wazn afalu ahmadu kon ahmadu moom lan la moom mamnu'un min as-sarf la manuma wax ahmadun makkatu makkatu manuma wax makkatun ndax moom lan mamnu'un min as-sarf la makkatu mamnu' moom euh, kii la alam la boo xam ne bu jigéen la ndax alam waxoon naa la du tur nit rek waxoon naa la fi ay ay ay ay ay ay ay soor yooyu tur yu mel noonu yëpp ay sibikotaan loolu yépp ay turu alam lañ ismu alam mooy dañuy xam li ñuy décrire kon màkkatu moom dafa nekk alam mais mu annas boo xam ne jigéen la mooy moom àllam la mais tamit boo xam ne nag jigéen la ndax nan lañ xam maxtuuman bi taa ut tanis yi dafa jeexe taa ut tanis wala bokk mu jeexe taa ut tanis mais bi dafa jeexe lan taa ut tanis màkkatu euh, moo tax manuma wax màkkatun déedéet même bi màkkata laay wax bi bakkata voilà comme ci alxuraan aw wala baytin awwalu baytin wudi'a linnaasi lalladi bi bakkata waxul bi bakkati ndax moom mamnu min as-sarf aalimun boroom xam-xam moom du mamnu min as-sarf moom al asmaul munsarifa ndax wax nga aalimun baqaratun c'est la même chose asmaul munsarifa la laylaa laylaa nag moom lan la mamnu min as-sarf comme salma ñoom lan ndax dañoo jeexe maxtuman bi alifit ta'nis alifit ta'nis ci la jeexe muy alif al maqsuura moom moo jeexe ci kiiwam te wooyu dañuy wane ne ñoom ci mamnu min as-sarf yi lañ bokk bi ci tegu muy euh, zaynabu zaynabu moom alaman muannathan la mooy noowu jigéen la prénom jigéen bu ñu ku ñu xam koo xam ne jigéen la xam nañ ne tur boobu turu jigéen la Zaynab moom alam muannas kon moom lan la Zaynabu laa wax manuma wax Zaynabun bi ci tegu faridun wala faridu faridu wala faridun ban laa ciy wax boobu danga naan lan danga naan faridun man nga wax faridun ndax lan farid comme rashidun farid mook rashid ñoo niroo comme rashidun kon ñoom lan lañ ñoom duñu mamnu min as fii loolu moo tax ngay mën a wax rashidun faridun te ay turu arab lañ yoo xam ne yu ñu xam lañ euh, bi ci tegu bi ci tegu mooy dajaajatun dajaajatun bu ma wonee tun rek mooy wane ne bu ma ko liiree noonu rek mooy wane ne kii du mamnu min as-sarfi kon dajaajatun moom du mamnu min as-sarfi dajaajatun bi ci tegu mooy aayatun aayatun tamit du mamnu min as-sarf mooy plurielu jamu muannas saalimu bu aayatun aaya kon moom lan la moom du mamnu min as-sarfi bi ci tegu <coughs> ma xawla faridun mën naa ne marartu bi faridin walla walla marar eh, eh, darabtu faridan léegi aayaatum jeex na xulafaa u xulafaa u moom lan la moom moom mënuñoo wax lan moom day nekk mamnu min as-sarfi ndax lan dafa jeexeen lan alif at ta'nis alifu jigéen boobu nga xam ne a u a u u xula alif boobu di xëcc ak hamza ba ca ginnaaw loolu moo tax maa waxtu maxtuuman bi alifi ta'niisi aau boobu alif boobu di xëcc nga xam ne moo nekk ci xulafaa u kon xulafaa u mamnu min as-sarf la du ma nem xulafaa un anhaaru anhaarun anhaarun la ñuy wax moom anhaarun moom du mamnu min as-sarf lu tax loolu sax laa laajuñu ko mamnu mina sarf fii rek lañ ñu laaj mais anhaarun du mamnu mina sarf euh, lan la waxate wa yaj'al lakum anhaara maa lakum laa tar wa yaj'al lakum anhaaran maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaaran loolu la yonente yàlla nuux ala nabiina alayhi afdalu salaatu wassalaam waxoon ci suuratu nuux anhaarun moom du mamnu mina sarf sakraana sakkaana moom dafa nekk ala wazni fa'lana te moom description la contrairement ak lan ak sahraa ak sahraa un boobu kon ndax man na laa ñooy ndax sahraa le désert nekkul turam la le désert du lu décrire alors que buñ nee fii euh, sakraanu mooy koo xam ne dafa màndi kooku ku màndi lan la ak sakraan ci sakira yooyu moom mooy ku màndi boobu dafa nekk laaw ni faalaan mamnu min as-sarf la salma salma moom ndax man maxtuuman bi alifi ta'niisi mooy alif maxsuura bi daa nekk ci ginnaaw salma karimatun karimatun moom du mamnu min as-sarf moo tax ma ne karimatun karimun moom it du mamnu min as-sarf yuusufu moom mamnu min as-sarf li annahu alam ghayru arabi ndax prénom la boo xam ne du arab yuusufu doox yuusufun lu dul ci shi'r yii nii yëpp nag ci ci shi'r dañ koy permettre li darurat chair shiriya bu dee bayt bi muy ver bi dama dama toll foo xamante ni sha'ir bi foo xam ne il faut moom mu tanwin ko kook dañ koy may mu tanwin ko voilà moo tax bu boobaa di nga mën a gis ci shi'r ñu ne bi yuusufin alors ko loolu man da nekk ci bu dul woon shi'r loolu darura shi'riya moo tax ñu may dañ leen koo may ndax poésie bi madrasatun moom lan la moom du du lan du mamnu min as-sarf moo tax ma ne madrasatun masjidun c'est la même chose mosquée bu doon pluriel bi masajid waaw mais masjidun singulier bi boobu du mamnu min as-sarf loolu moo doon exercice bu njëkk bi ci tegu woon dane woon euh, udbut xarakatama ahmar dane woon maasal li nekk en rouge euh, loolu nag moo doon lan li nekk en rouge dane woon yuusu faa bi daal ciy topp faa boobu nga waroon commencer atwa laam bi tegu ci laam boobu nga waroon commencer minhaaja raa bi tegu ci raa boobu noonu nga waroon commencer lool mooy yuusu ndaw nii nga koy maase maase rek lañu wax yuusufu atwalu minhaajara yuusufu atwalu min haajara yuusuf moom moo gën moom moo gina a njool haajara haajara bi ci tegu inna ibrahim miim bi tegu ci ñu waroon ko maas raa filmana miim bi tegu ci ñu waroon ko maas an yadba xaa bi tegu ci ñu waroon ko maas ismail laan bi ñu waroon ko maas dag naan inna ibrahima alayhi filmana mi an yadbaxa an yadbaxa ismaila an yadbaxa ismaila voilà suñu maam ibrahim alayhi salatu wasalaam di gis na ci gént mu rendi suñu maam ismail alayhim wasalatu ru'yal euh, anbiya moom wahyi la ñoom seen gént yonente alayhim wasalatu alayhim wasalatu wasalaam wahyi la moom révélation la ndax iblis manu leen a laal manula euh, ñoom duñu manula dugg ci seeni gént moo tax ñoom luñ gént rek dëgg la bi ci tegu ataani ali yaa bu am shadda bi tegu ci dara hii niim bi ñu waroon commence ak yaa bi am shadda maaduuda taabu bu tëju bi ñu waroon commence li ashtari yaa boobu ma waroon commence bihi udhiya taabu tëju bi tegu ci ma waroon commence damaan ataani aliyun darahima macduudatan li ashtariya bihi udxiyatan ataani jox na ma caliyun ki ñu naan cali daraahima ay dërëm macduudatan yoo xam ne yu ñu lim la mooy yu ñu xam la ñaata la li ashtariya ngir mu jënd ci bihi ci dërëm yooyu udhiyatan benn am kuy moo xam ne soit tabaski la wala ngénte loolu mel noonu bi ñu mujjoon mu noon aarid maa yali inrabal lii di ñëw ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim falaa tad'u ma'a allahi ilaahan aaxar falaa faa boobu faawul istis naa mooy lu ñuy tàmbalee laa bi lan la xarfu jazmin moom laa naahiya la xarfu te moom dafa bokk ci xarfu jazmi yi euh, tad'u moom mu nekk kon damay tere fala tad'u mooy kon lan la fi'lu amrin la damay joxe kii bul fi'l amr la boo xamante ni fi'l amr moom nii kon laa bi bi mu ñëwee ndax laa bokk na ci waxoon naa la dafa am ñaata façon laa ñaari façon laa laa boo xamante ni nii moom day tere complètement moom moom bu ñëwee lépp lay tere moom am laa boo xamante ni nii nag moom mooy day tere laa biy tere boobu yajzim mais mu am laa naafiya boo xamante ne nii moom day dàq comme laa ilaha illa allah wala laa yaqulu hadha rajul lii de nit du ko wax mooy damaa dàq possibilité góor ak góor di wax loolu loolu lañ naan laa naafiya waaye laa naahiya bi mooy bi njëkk a gis sànq boobu nag moom day dàq automatiquement mooy ne danoo damay tere bu ma nee waa ji laa tadxul fil bayti eh mu ne ma ah ma ko bul dugg ci kër gi laa tadxul fil bayti bul dugg ci kër gi léegi kon laa tad'u léegi tad'u fi'lun mudari'un ndax non laa bi laa bi d'abord waaw laa bi wax nañ ko moom xarfu moom jazm la minal dangay def rek jazim wala minal jawazim tad'u fi'lun mudari'a la ndax laa bi taddu mooy damay tere mais doone la amr moo bu ma ne woon danga naan fi'lun mudari'un fi'lu mudari' boo xam ne nag dañu ko marfu'un bi dammati marfu'un dañ ko rafaa bi non non ma naan déggal dama nga naan marfu'un ndax la lan moo dugg laa dafa dugg te laa lan la laa dafa bokk ci yi nga xam ne day jasam day def sukun bu boobaa ndax fi'lu mudari' ah, kon manuma wax ndax marfu' bu amul woon dara laa ko mënoon wax bi dammati al muqaddara mais fii comme que laa moo dugg dama naan fi'lu mudari' ah. comme que laa day jazam kon moom majzum la waroon doon bu boobaa dama naan majzumun bi hadfi harfil illati moom de dañ koo xas dañ koo nu mu tuddati laa tad'u dañu ko majzum dañ naan fi'lun mudari'un majzumun boo xam dañ koo jazam bi hadfi ci effacé xarfil illati xarafu illa bi muy xarfu illa bi fii mooy lan tad'u la woon waaw boobu ah mooy waaw bi ci effacé gi nga xam ne effacé nañu ko waaw bi laa tad'u maa maa gi waxoon nañ la ne moom ci kii la bokk ma bi ñuy gis maf'ul fihi waxoon nañ la moom lay nekk maf zarf zaman di nekk zarf makaan mooy ànd ak bul bul bul bul bul bul bul jaamu ànd ak bi ngay ak yàlla booy jaamu yàlla bu ko boole ak leneen bul bul jaamu yàlla di ko boole ak leneen léegi kon ma te moom mudaaf la kon moom maa danga naan moom dafa nekk mudaaf day jouer tamit li nga xamante ne nii zarf zarf boobu man na maf'ulun fiihi waaye wa huwa mudaaf maa allahi allahi nekk lan mudaafun ilayhi allah maa allahi maa bi day nekk mudaaf allahi nekk mudaafun ilayhi léegi ma allah ilaahan léegi ilaahan nga ne ilaahan nag naw nan koy kiye nga ne ilaahan bul bul woo kan ilaahan maf'ulun bihi mansuubun bil fatxati ilaahan aaxara aaxara di naat beneen yàlla naatun li ilaah mansuubun bil fatxati aaxara ilaahan aaxara loolu mooy exercice yi gis nga ni mu jële ndax kii bu bari ndax euh, mayisil asmaa ak bi moo bari woon ay kii léegi incha allah kon ñu gis suñu kuuru tey sans tarder te moom moo nekkoon dernier dernier cours bi avant mulxaqaat mulxaqaat mooy yi nga xam ne da ko boole ci téere bi mooy ne daa mel ni dane téere bi fii la yem mais daa am yoo xam ne dama ko ci dama ko ci dama ko ci sof sof voilà buñ nee waa ji da ko sof sof lu ma sof loo xam ne dama koo taqale fenn boole ko mu topp ci comme ma jël benn affaire lii jeex na ma am loo xam ne comme ma defar sama benn mbir defar ko bam ba mu pare lii lii la ma jël benn affaire nag daal di ko ci kole nag boo xam ne ñooy ànd loolu lañ naan mulhaqaat mooy ne lii bu doon sa bu doon defu ci mulhaqaat yi lii mooy doon dernier cours bi mooy cours 30 al i'rabu taqdiri yu fil ismi waaye ban ismu mu ne al ismul manquusu wal ismul maqsuuru ak al ismu al mudaafu ilaa yaa il mutakallim loolu mooy lan al i'raabu taqdiiri al i'raabu taqdiiri euh, gisoon nañ ko fi mooy mooy dëng dégg bu ñuy i'raab maanaam wa faa'iluhu damirun mabni mustatirun taqdiruhu huwa al i'raabu taqdiir yi nag i'raab mooy analyse waaye tamit day tekki par exemple fin fin wu baat yi fin wu baat bi bu ma amee comme ismun ni ñuy maase fin bi ismun wala isman wala ismin loolu tamit dañ koy i'raab mais bi ak taqdiir yi bi nga xamante ne nii dañ koy nattale mooy feeñul nekku fi maas bi nekk ci fin bi fii nag maas bi lañ ci jublu mooy comme ismun bu dee ismun bu daax du baax mais Muusaa comme bu ma nee Muusaa bu ma nee daxala Muusaa Muusaa dugg na mais bu doon Muhammad lan la Muhammadun kon Muusaa dafa nekk lan fa'il te fa'il dañ koy rafaa mais fii gisuma ñu rafaa ko Muusa ab ab sa ab fatha maska kaw la jeex mais wéelu damma léegi nag mu ne la nag loolu nag la ñuy jàng tey la damma boobu fa waroon nekk nan lay demee ba ak taqdiir yi mooy loo dañ koy nattale gisuñu ko fi nekk ko fi léegi dañ koy nattale fil ismi ci tur mais yooyu ci yan tur lay am est-ce que dina ñëw ci comme ibrahimu déedéet ndax ibrahimu dafa leer bu ma nee daxala ibrahimu fin bi maas naa ko mu leer fa'il la te dañ koy rafaa c'est leer waaye bu ma nee jaa ahmadu ahmadu maas naa ko leer na bu ma nee jaa shu'aybun shu'aybun loolu leer na tamit bun alors que nag fii nag mooy comme di ma la jox sànq Muusa ak Isa loolu leerul jaa Muusa jaa Isa danga ma naan mais dañ koy rafaa mais léegi bu ma koy analyser nan laay nan laa koy waxe la lu may wax dama naan Muusa d'accord jaa fi'lu maadi mabni bil fathati mais Muusa fa'ilun marfu'un bi lan laay wax léegi mu ne la nag loolu nag la ñuy jàng tey loolu mooy al i'raabu taqdiri fil ismi ci tur bi ndax ci tur lañ nekk nekkul ci ay fi'l mu ne la nag kaa yooyu kaay ma wax la nag li nga wax nii ne Muusaa ak Isaa jëf ci bi nga ko waxee léegi nag dinaa la jox ci yan façon tur ci la loolu di exister li nga wax nii comme yaa boobu di nekk ci ginnaaw wala loo xam ne naa day tax duñu gis damma bi bu ñu ko waree damm duñu gis c'est bu ko waree fatxa tamit c'est pas trop clair bu ñu ko waree kasra c'est pas trop mu ne la ci tur yii ma lay tuddal moom la na mooy al ismul manquus ak al ismul maqsuur ak al ismul mudaafu ilaa yaa il mutakallim nga ne ko yow ay chinois nga ma làkk xanaa xamoo ne lii nga wax xaw ma ci dara mu ne la xam naa ne doo ko xam xamagoo ko d'accord naa mais bul fàtte ne ba ñu tàmbalee téere bi ba léegi bi awnillaahi wa minnatihi masuma laa wax benn ñu dugg ci benn cours te duma la ko définiral ne la lii kat bala ñu cee dugg da ngay njëkk xam lan lay tekki ma ne ko waaw loolu de moom masoo ko mu nekkoon nag koo xam ne kay moom dalaa ganale hein nga ñëw onze heures hein mu mu ray mu ray mu rayal la ab bëy ne dangaa war a ndékki ci onze heures gi reen di bëy ngir yow nga ndékki ñu toogaat ba ay comme que ndékki li yàggul noonu mu ne kon léegi añ bi dama koy bàyyi ba quinze heures quinze heures jot mu rendil la mu rendil la benn xar michwil la ko jox la nga ndékki reer jot mu rendi ay ganaar jox la nga reer mais est-ce que kooku dinga ko ne moom ah dem bay waaja tëdd ne ko ah ma gis la waaye ñëw nga ne ko ah mbaa suba ndékki dina am xam nga lool kenn du ko lay koo xamante ni yow ndékkil bëy la la defal añu xar reeru ganaar kooku kay jarul nga naan ko ndax bu ma nelawee est-ce que suba dinaa ndékki kii itam même chose la comme que la doon defal loolu masulaa bàyyi noonu rek dugal la ci cours sans définir la kon kay bu ma ne kon kay waroo laaj sax ndax bi nga ko définir kon nga ne ko waa kon baax na jéggalu ñu ngi d'accord d'accord nañ mu ne kon léegi al ismul manqus waa léegi kon mooy lan moom muy njëkk tudd teg ci al ismul maqsuur teg ci al ismul mudaafu ilaa yaa il mutakallim léegi dañuy dem par étape étape par étape ndànk-ndànk tadrijiya léegi bi nga njëkk a wax al ismul manquus mooy lan mu ne la waaw kay al ismul manquusu nuqtataani mu ngi ko lay définiral kon ismun fi aaxirihi yaa'un saakinatun maa qablaha kasratun mu répété waat al ismul manquusu ismun ism fi aaxirihi yaa'un saakinatun maa qablaha kasratun mu ne la al ismul manquus li ñuy woowe al ismul manquus xam nga ci mu ngi jóge ci an naqs loo xam dafa wàññeeku ndox nuqsaan lu wàññeeku tur boo xam dafa wàññeeku lan lañu tudde tur bu wàññeeku boo xam ne dañ koo wàññee mu ne ismun ab tur lay doon noo tur noo lay doon fii aaxirihi ci feewam ca ca ca mujjantal ga yaa un day am yaa saakinatun mais yaa boo xam ne yaa saakina la loolu waxoon nañ la ko yaa na mooy yaa bi nga xam ne day am lan day am ñaari tomb ci suuf moom lañ lay wax yaa na tun maa qablaha li jiitu yaa boobu noonu yaa bi nga xam ne moom mooy jeexal tur bi te moom muy yaa boo xam ne day am ñaari tomb ci suuf xam nga wala nañ dem nañ dem voilà bala balañu ko bala maa wax dara muy jaawaleeg al ismul maqsuud biñ jëm léegi tur la boo xam ne fin bi fin tur bi lettre bu mujj bi ci tur bi xaraf bu mujj bi day nekk yaa bu am ñaari tomb ci suuf maa qablaha li jiitu yaa boobu di am ñaari tomb ci suuf kasratun dañ koy mas kasra comme ndax la ndax yaa boo xamante ne nii dafa am ñaari tomb ci suuf loolu gisoon nañ ko ci qawaanul imla yi loolu yomb naa xam mooy yaa boo xam ne dafa am ñaari tomb ci suuf te kenn maasu ko day xëcc lan lu ñu maas kasra kon kay c'est c'est c'est lii mu lay wax c'est logique kon al ismul maqsuur mooy tur boo xamante ne nii dafa dafa jeexe yaa boo xam dafa am ñaari tomb ci suuf ba pare li ko jiitu yaa boobu li ko jiitu ñu maas ko kasra mu ne la exemple misaal jaa al qaadi aw qaadin aw qaadi misra mu ne la marfu'un bi dammati almuqaddarati mu ne wa sababu ci astérisque bi mu def ci muqaddara wa sababu huwa thiqalu dañu athiqalu aw thiqlu dañu athiqalu ala lisaani mooy mu ne la exemple comme que nee na la kon tekkil na la lan mooy al ismul maqs al manquus bi nga xam dañ ko wàññi mooy tur boo xam ne kon yaa la jeexe yaa boo xam dafa am ñaari tomb te yaa boobu xaraf bi ko juutu ñu maas ko kasra mu ne exemple jaa al qaadi jaa dikk na al qaadi bi daad al daad bi daadi ad alqaadi mooy le juge jaa dikk na alqaadi mooy le juge ay gis ah, ah, téere bi cheikh bi di jàngale fan yi ci wàllu fiqh ah, bidaayatul mujtahid nga gis ci biir ci biir bokk na ci ni Ibn Rushd rahimahullah di wax di wax léeg-léeg nga dégg mu ne qaala al qaadi qaala alqaadi fekk moom boppam la ci jublu mooy ndax moom juge la woon mooy ne qaala comme ni ko ñépp xamee mooy qaala wax na alqaadi ndeke moom boppam la ci jublu après mu wax li muy wax ci biir téere boo dañ koy gis mooy alqaadi mooy le juge kon nga gis ne après baat bi yaa bu am ñaari tomb moo ci tegu moo jeexal tur bi alqaadi mooy mooy tur bi léegi nga vérifier ah xaaral ma xool ndax ci ismul maqs manquus la nga xool ne ah waaw c'est vrai que nag yaa bu tur bi mu ngi jeexe yaa bu am ñaari tomb dañ ma ne woon nag xaraf bi ko jiitu dañ koy maas kasra ma xool ma gis daat bi ñu maas ko kasra bi ma ne ah kon lii ismul manquus la jàppal ne la waaw kay mooy exemple yi aw wala boo qaadin ndax al qaadi loolu mooy le juge boo bëggee wax nag ab juge ñëw na dañ naan jaa qaadin comme fi'l maadi al fi'lul maadi waaye bu ñu naan fi'lun maadin c'est la même chose maadi al maadi mooy lan moom ismun manquus la ndax lan yaa la jeexe yaa bam ñaari tomb te li ko jiitu dañ baat boobu dañ koo maas kasra léegi bu ma nee al fi'lu al-maadi laa wax mais bu ma nee fi'lun maadin ndax nakira la fii it c'est la même chose wala ma ne aw moo tax aw wala phrase bi nga ne jaa qaadin jaa dikk na qaadin benn juge bu boobaa doo wax jaa qaadi sauf que wala boo nee qaadi il faut nga utal ko mudaaf ilayhi te moom la lay jox ci wet gi mooy aw qaadi misra jaa dikk na qaadi misra le juge de d'Égypte le grand juge d'Égypte par exemple wala rek misra misra day tekki suufan ah, benn dëkk nii rek bu ma nee udxul misra par exemple benn waaye seet si ma ne ko udxul udxul euh, ma ne ma ne gaa yi woole sama ñoo ñu de di ma seet si man ma nekk prince bi nañ dugg si misra day tekki rek suuf nii benn dëkk wala Égypte gi ñu xam aw qaadi misra mooy le juge du Caire le Caire qaadi misra léegi misra la mudaaf ilayhi bu boobaa di nga mën a wax mooy ne liñ la bëgg a wax fii mooy pour nga mën a wax lii mooy alqaadi nga gis yaaba nekk ci il faut mu nekk nakira mu nekk maarifa alqaadi ak qaadi misra xam nga bi nga nee le juge du Caire ñépp léegi dañuy xam kan nga le grand juge du Caire xam nañ ki mu doon alors que ma ne jaa dikk na qaadin kenn xamul kan la loolu kon bu boobaa nag boo koy i'rab qaadi boob danga naan marfu'un danga naan qaadi hmm? fa'ilun marfu'un bi dammatil muqaddarati damma bi nga xam ne dañ koo nattale moom new fi mais dañ koy nattale léegi nag mu def astérisque ci muqaddara mu ne wa sababu sabab bi li tax nag moom mu nekk damma muqaddara damma bi kenn indiwu ko mu leer fii ñu ne qaadi yu jaa al qaadi yu mu ne huwa thiqalu ala ala lisaan mooy metti diis gu mu diis ji di wax qaadi yu xam nga li xam nga qaadi dafa jafe mooy neexu wax jaa xoolal xoolal jaa al qaadi yi ni mu gën a jaa al qaadi yu wala misra xam nga loolu dafa jafe lool nag moo tax ñu dindi ko kon moom dafa nekk muqaddar marfu'un bi dammatil muqaddara li thiqali ndax lan ndax dafa metti alal lisaan yi dañ koy waxe noonu tamit buñ koy i'rab mooy ne ndax dafa metti dafa diis ci di ko prononcer noonu alqaadi yu jaa alqaadi yu misr misra déedéet loolu moo tax ñu def ko qaadi nga ne marfu'un bi damma al muqaddarati li alal lisaani bu la neexee wala rek nga ne muqaddarati nga yem foofu marfon bi dammatil muqaddarat léegi loolu mooy marfon bi léegi nga ne ma mais très bien léegi buñ ko waree nasab nu may def nga ne exemple nasab bi ra'aytul qaadiya ra'aytul qaadiya aw ra'aytu qaadiyan ra'aytu qaadiyan aw ra'aytu qaadiya misra kon fii moom danga naan mansuubun bil fatxati zaahirati wala rek nga ne bil fatxati mooy bii nag ra'aytu gis naa alqaadiya mooy ne bii maas nañu ko bu boobaa mënatooy ñëw naan non fin bi maas nañ ko fatxa bi leer na léegi maas ka kaw bi kon danga naan mansuubun bil fatxati zaahirati ra'aytu qaadiyan gis naa benn juge ra'aytu gis naa al le juge ra'aytu qaadiya misra gis naa le juge d'Égypte de de maanaam d'Égypte de du Caire al Qahira non jéggal du Caire sax misra Égypte ci boppam pas de Caire misra euh, kon ra'aytu qaadiya misra ra'aytu qaadiya ra'aytu qaadiyan kon nga gis ne ko boobaa dañ naan mansuubun mooy tur bi maf'ulun bihi mansubun bil fathati adh-dhahirati gane ma gis naa rafaa niñ koy rafaa bu dee suy ji gis naa niñ koy nasabe léegi bu dee jar nag mu ne la waaw exemple sallamtu ala al qaadi aw sallamtu ala qaadi misra moom nga gis ne bu dee jar mook faay mook mook ñu war a rafaa ñoo yem gis nga jaa al qaadi sallamtu ala al qaadi aw sallamtu ala qaadin jaa qaadin wala nga ne jaa qaadi misra ak sallamtu ala qaadi misra ñoom liñ leen di bindee du bokk ñooy bokk les mêmes choses léegi nag bu boobaa boo koy iraab naan majruurun mooy qaadin wala qaadi wala qaadi misra danga naan majruurun bil kasratil muqaddarati moom nag dañ koo jar ci kasra bi nga xam ne almuqaddarati dañ koo nattale loolu yi c'est la même chose moom li siqal yi mooy dafa dafa jafee wax tamit nga naan sallamtu ala qaadiya non ala qaadi yi boog sallamtu ala qaadi yi ala al qaadi sallamtu ala al wala qaadi yi sallamtu ala qaadi misra loolu dafa jafe wax lool moo tax ñu moom dañ naan majruurun bil kasrati waaw bil kasrati comme marfuun bil dammati mais al muqaddarati bi nga xam dañ koo nattale moom nekku fi mooy feeñul léegi mu ne la loolu mooy ismul maqsuur al manquus bi njëkk léegi nag yii yëpp nga gis ne i'raabu taqdiir yi moo tax ngay taqdiir nga gis ñoom la même chose la muqaddara léegi nga ne ko mais al ismul bi moo doon lan mu ne la al al maqsuur gisoon nañ ko bi ñuy gis al mustashfa mustafa murtada muntaqa ainsi de suite yooyu moom la ñuy woowe lan al ismul maqsuur mu nga ne ko à ah, définiral ma mu ne la al ismul maqsuur nuqtataani ismun fi aaxirihi alifun maqsuuratun aw tawilatun mithl muusa ak asa asa asan asa waxuma asa mooy na de asan mooy yat abu tum mooy yat ab kaan kaan ba kaan dëkk bi c a e foog naa kaan mooy aw yat loolu mooy asa wa alqi maa non fa fa alqaa asaahu fa idaa hiya hayyatun tasaa voilà ca suuratu taaha bu ma juuma kon kon loolu al ismul maqsuuru mooy lan mu ne ismun al ismul maqsuur moom mu ngi jóge ci qasara qasara mooy loo xam ne dañ koo wàññi xam nga manquus ak lii da ngay gis ne presque dañoo niroo mais li leen li leen différencier bee mooy dafay bu njëkk bi almaqsuur almanquus yaa bim jeexee yaa bu am ñaari point la alors que bii tur bi day jeexee ismun fi aaxirihi feewam day nekk alifun maqsuura mooy yaaboo boo alif maqsuura waxoon nañ ko mooy boo xam ne du am ñaari point te bu boobaa mooy alif la buy xëcc rek wala mu nekk alif aw alif aw tawila muy alif bi nga xam ne mooy bu xëcc bi comme bu may bind alifun baawul alif boobu ma koy xëcc lool may taxawal noonu bu taxaw boobu loolu lañ naan alif tawila kon mooy al ismul maqsuur mooy tur boo xamante ne nii dafa jeexe ci fin bi yaa bu amul ñaari tomb ci suuf wala ab alif bu koy xëcc buy xëcc xaraf bu mujj bi bi bi jiitu xaraf bi yaa alif bi koy xëcc nga xam ne léegi alif bi mooy mujj neegi nekk li mujj comme a sa ayn bi ak saad bi alif ñëw xëcc leen a sa loolu tur boobu ismun maqsuur léegi mu ne la exemple léegi bu nekkee fa'il lan laay def mu ne la par exemple lii ngay wax jaa al fata aw jaa fatan aw jaa fatal amiri nga gis ne jaa al ak fatal amir yi ñoom lan lañ yu ñu xam lañ mooy maarifa lañ dañ leen a xam ndax bu ma nee fatal amir yi jeune mooy jeune kii bi lu mu tudd wala booyam bi wa id qaala Muusaa fataahu comme loolu mooy booy bi nga xam ne moo lay àndal di la nekk sa service euh, day tekki loolu mais fata day tekki tamit jeunesse ak al futwa ak tamit loolu ci côté euh, yeneen domaine l'islam yi loolu taxuñoo jóg mais daal fata nañu ne comme booy bu ma nee jaa dikk na al fata mooy le booy booy bi dikk na booy nag mooy comme ku lay liggéeyal comme une booy booy booboo tax ma euh, wala ma ne fatal amiri al fata bu ma nee le booy xam nañ kon ki ma ci jublu mais bu ma nee fatal amiri mooy ngones kii bi mooy booyu euh, prince bi moom it xam nañ kon kan la kon ñaar yi da gis ne maarifa lañ mooy yu ñu xam lañ alors ko bu ma nee jaa fatan fatan benn booy rek ñëw ne kenn xamul kan la léegi kon loolu mooy exemple bu dee sujet la jaa al fata jaa fatan jaa yii yën nag fatan fatan day jeexe la yaa boo xam ne alif maqsura mooy yaa amul ñaari tomb léegi mu ne la boo koy i'rab danga naan marfu'un bi dammati al muqaddarati fata comme jaa fi'lu maadin mabniyin fata al fata nga ne fa'ilun marfu'un bi dammati al muqaddarati mu def ñaari asri lit ta'azzuri ngir lan lit ta'azzur ndax ngàntal ndax ngànt goo xam ne dañ koo am ngir naan fatayu fatayu loolu mooy ngànt la mooy man da ne mooy am ngànt la boo xam ne daa tax mënuñoo wax fatayu moo tax buñ ko inrab tamit am na ñoo xam ne inrab ñun par exemple bañ ko doon jàng ñun yii dañ ko ci doon waxaale mais gis naa ne moom même dala koy expliquer mais après booy inrab boo ko waxul it moom mën na laa bañ a tenir euh, compte ci affaire yooyu kon mooy dañ doon wax par exemple jaa alfata jaa fi'lu maadin mabniyun bil fathati alfata fa'ilun marfu'un bi dammati al muqaddarati lit ta'adhuri ñun loolu lañ doon wax mais moom même moom expliqué nu ko nii mais da ko expliqué nii mais ci exercice yi boo ci boo ko waxul it wala boo ko deful moom du la ci tenir ah rigueur bi du la ci du la ci du la ci ŋaañ du la ci def dara kon da nga jaa alfata jaa fatan wala jaa afatal amiri ci xaal yooyu yëpp kaa yooyu yëpp fata dañ naan marfu'un bi dammatil muqaddarati dañ ko rafaa ci damma bi nga xam ne moom dañ koo nattale nekku fi mais mooy nekku fi mais doo ko gis mais moo tax ñu naan muqaddara léegi nag mu ne lit ta'azzuri mu def ñaari astérisque ngir wan la lan moo tax defuñ damma bi mu ne lit ta'azzuri ndax ngànt mu ne la lool mooy mu dee marfon léegi bu dee mansuub lu may wax bu dee dañ koo war a nasab mu ne ra'aytul fataa aw ra'aytu fatan aw ra'aytu fatal amiri ra'aytu fatal amiri bu boobaa fataa ci kaayób dañ naan mansuubun bil fatxatil muqaddarati moom mansuubun dañ koo nasab bil fatxatil muqaddarati ci fatxa bi nga xamante ne ni al muqaddarati moom de dañu koo lan dañu koo nattale gis nga boo seetloo loolu mooy nañ bàyyi ba jeex ma defal la benn résumé boo xam ne incha allah mooy gën woyof ci yi mu def nii ay muqaddarati bi ak yooyu. bu ko defee nga jàpp ko une fois pour tout dugal ko ci benn sa coin cervelle bi wala cerveau bi bu ko defee dootul génn incha allah léegi kon man suubu dañ koo nasab mooy ra'aytul fata bil fathatil muqaddarati dañ ko raf fata dañ ko nasab ci fatxa boo xam dañ koo nattale bu fi newul mais litta ta'azzur bi nee naa la moom même moom defu ko fii mais wan na la ko ci suuf def na deux astérisques léegi nga ne ko waa léegi bu dee nag moom dafa nekk loo xamante ne ni dañ koo war a kasra dafa nekk majruur boog lan laay wax mu ne da nga naan exemple sallamtu ala al fata aw sallamtu ala fatan aw sallamtu ala fatal amiri sallamtu ala fatal amiri nuyu naa booy bi nuyu naa benn booy nuyu naa booyu prince bi bu boobaa fatan ci kaayub dañ naan majruurun bil kasratil muqaddarati dañ ko jar ci kasra boo xam ne muy masque suuf boo xam ne al muqaddarati danañ ko nattale moom it nekku fi boobu it lan la li ta'azzur la mooy ne ngir ngàntal ngir ngànt euh, léegi nag nga ne ko gis naa marfon gis naa mansu gis naa majrur kon des na benn bi nga waxoon ñetti tur nga waxoon al ismul manquus al ismul maqsuur léegi mu des benn mu ne la wal ismul mudaafu ila yaa il mutakallim tur bi nga xam ne dañ ko idaafa mooy dañ dafa am annexion daf day taqaloo ak yaa ul mutakallim yaa ul mutakallim mooy yaa bi nga xam ne man bu ma nee baladun mooy dëkk bu ma nee baladi yaa boobu noonu di wan ne man man mii wax la man maa ko moom lii sama dëkk la muallimun ab jàngalekat bu góor muallimi yaa boobu day moom la ñuy woowe yaa ul mutakallimi bu ma nee xaasuubun ordinateur xaasu sama ordinateur wala nga ne kutubu kitaabun mooy ab téere kitaabi sama téere yaa boobu dañuy woowee yaa ul mutakallim kon mu ne la nag di ci tegu kon kitaab la ak bii mooy al ismul mudaaf tur bi nga xam ne dañu koo lëkkale ilal yaa il mutakallim mu taqaloog yaa al mutakallim comme yi ma joxe sa sànke kitaabi baladi fuaadi ay habibi raisi hein ustaadi muallimi shaykhi amiri ainsi de suite léegi kon loolu mooy léegi nag tur yooyu noonu nga xam ne dama dama wax tur yi ba pare kitaab après yokku ci ii yaa boobu di xëcc mu ne la nag tur yooyu mooy yi nga xam ne ñoom ci i'rab taqdiir yi lañuy dugg yi nga xam ne dañ di nattale doo gis yu bi bu dee lu ñu war a dammal rafaa la doo gis damma bi ñu def ko mu mu feeñ bu dee lu ñu war a fatxa tamit na ko noonu ci kaay ci yëpp mu ne exemple mu ne jox la exemple kon wax naa la yaa ul mutakallim al ismul mudaaf ilaa yaa il mutakallim mooy la mu léegi mu ne damay jox la exemple jaa a muallimi jaa dikk na muallimi sama jàngalekat sama professeur boo xam ne bu góor la léegi nga gis muallimi ndax muallim muallimun la woon jaa muallimun après pour ñu won ne man sama ma yokk ci yaa al mutakallim man miy wax léegi muallim day nekk fa'ilun jaa maf fi'lu madin mabniyun bil fathati muallim muallim boobu muallim day nekk lan day nekk fa'ilun ba pare moom léegi nag loolu lay wax nan nga koy i'rab mu ne la bu boobaa danga naan muallimi yi danga naan marfu'un bi dammatil muqaddarati moom danga naan marfu'un dañ koo rafaawe xam nga muallimi te waxoo muallimu yi muallimu yi déedéet bu boobaa dañ naan marfu'un moom muallim bopp di fa'il bi dañ koo damma dañ koo rafaa bi dammatil muqaddarati ci damma bi nga xam dañ koo nattale bii nag mu ne la was sababu def la ñetti astérisque pour nga xam ci suuf was sababu sabab bi huwa ishtighalu mahalli al-i'rabi bil harakati allati tunasibu harfa al mu ne nag was sababu te sabab bi tax kenn kii bi bi rafaawuñ ko bi dammati zaahirati damma bu leer comme ñu ne muallimuyu wala muallimuyu waaw li tax waxuñ lool mu ne was huwa istighalu mahallil i'rab bi ndax place u bi mooy place u fin bi fin bi fin fin mooy yaa bi yaa boobu di nga xam ne mooy jeexante loolu lañ tudde i'rab mooy ni mu war a mooy fin bi ni ñu ko war a maase ndax place boobu moom dafa préoccupé wu topp bi moom bi xarakati lati tunaasibu xarfal maddi moom day topp rek lan xaraf xaraka mooy xaraka mooy façon ni ñuy maase allati mooy soit maska lonk wala maska suuf walla maska kaw mooy fatxa maska kaw mooy fatxa maska lonk mooy damma maska suuf mooy kasra moom loolu lay topp te moom nag moom lay xool tout mooy xaraf bi ko jiitu nga xam ne dañ koo wër xëcc moom day xool naka la mel bu dee xaraf boobu kasra lañ commence moom da koy topp loolu nag moo tax ba ñoo def damma moo tax mu ne wa sababu huwa ishtighalu maxallil i'rab yi mooy préoccupation boo xamante ne nii mahallal i'rab yi maxallil mahallil i'rab yi bil xarakati moom dañ ko préoccupé ci façon masque bi nga xam ne moom mooy dëppoo ak xarful mad bi mooy xaraf bi nga xam ne moo xëcc mooy comme que yàlla yàlla yaa bu ñu maasul lan lay xëcc lu ñu maas kasra le fait que nag moom mu mel dañ koo préoccupé ci muy topp loolu di topp façon kii euh, xara façon masque bi nga xam ne moom lay topp muy yaa bu bu am ñaari tomb te maasuñu ko topp gi muy topp xaraf bi ko jiitu nga xam ne moom comme que kasra lañ commence moom kon dañ koy xëcc boo loolu nag moo tax balan defuñu ci yu damma bu feeñ loolu mooy wax sababu huwa istighalu mahallil i'rab bil harakati allati tunasibu xarfal maddi ndax xarakatu allati tunasib xarfal maddi mooy yaa bi moom mooy xaraf bii xëcc mais ban xaraka moom moo ban xaraka mooy ban maska moom moo lan moom moo dëppoog moom mooy kasra yaa bu ñoo xam ne kenn maasu ko mu nekk ca fin benn tur mais xaraf bi ñoo xam ne moo ko war a jiitu bi dëppook moom mooy kasra loolu rek la moom la lay wax nii loolu nag moo tax moo tax ñu ne jaa muallimi bu boobaa da nga naan marfuun bi dammatil muqaddarati nga ne waa loolu mooy rafaa bi léegi léegi bu dee bu dee nasab lan laay def bu dee gis naa par exemple ra'aytu muallimi mu ne la ra'aytu du change muallimi ndax tamit dangay xam ne muallim bi no seulement moom day nekk moom mooy sujet bi mais bu nekkee euh, maf'ulun bihi moom it du changer complément d'objet loolu rek ngay wax ra'aytu muallimi jaa muallimi jaa dikk na muallimi sama professeur bu góor bi ra'aytu gis naa muallimi sama professeur bu góor bi moom bu boobaa dañ naan boo koy i'rab dañ naan mansuubun dañ koo nasab bil fathati al muqaddarati fatxa bi nga xam ne moom it muqaddara moom it sabab bi mooy sabab bi ñu waxoon sànq cause bi tax mu tudduñu ko léegi nga ne waa léegi bu dee lu ñuy jar nga ne sallam exemple sallamtu ala muallimi nuyu naa sama professeur bu góor bi nga gis ni changé wul moom dañ naan majruurun bil kasratil muqaddarati awi zaahirati bii nag da ngay am lan da ngay am choix soit nga ne. majruurun dañ koo jar bil kasratil muqaddara ci kasra boo xam ne dañ koo nattale ndax yiñ la waxoon sànq moom tur la boo xam ne dañ koo mudaaf dañ koo taqale lëkkale bokk ak yaa ul mutakallim yaa bi wax mualli mi la woon après dañ indi ci mii bi yaa bi xëcc moo tax bu boobaa boo nee bil kasratil muqaddarati yow dangaa accentuer affaire bi da nga yow li li li nga li nga gis foofu li nga xam ne moom nga jox yitte foofu bi nga nee bil kasratil muqaddarati mooy yaa bi mu jeexe yaa bi xëcc wala nga ne awil zaahirati wala sax moom majruum dañ koo jara bil kasrati zaahirati ci kasra bi nga xam ne dafa feeñ leer naññ feeñ bu boobaa lan nga bàyyi xel mooy mi mi bi jiitu comme que dañ ko war a kasra te moom doon na ko mu àlli bu xoola bu ma ne woon sallamtu ala muallimin laay wax mais bi ma yokkee yaa mais changé wu ma dama yokk yaa bi rek dindi benn masque muallimi moo tax ki nga xam ne moom dafa ne majrurun bil kasrati zahirati dafa dañ ko jar ci kasra bu leer bi ndax miim bi mu ngi ñu maas mi alors que jaa muallimi waxuñoon muallimu muallimuyu déedéet mais bii ndax la ndax foofu dañ ko waroon a damm comme que man da nekk. fii nag mën naa nekk ala muallimi te ala day kasra te muallim kasra na ko kon ki xool côté moom majruur dañ jar lil kasrati al muqadd al zaahirati boobu bi bala maa def résumé bi waxoon moom mu def mulaaxada nota bene mooy ak seetlu lu am solo ngi loo war a jàpp nuqtataani ba'dul asmaa'i tushbihu as-saxiixa wa hiya wa waaw mooy waaw bi aw ak yaa bi maa qablaha saakinun mithl dalwun hadyun wa tadharu alxarakaatu althalathatu ala axiriha mu ne pour nga bañ a jaawale li ñu gis nii al ismu al manquus al ism al ismul wax nañ la mooy boo xam ne yaa buy xëcc bu am ñaari tomb tey xëcc mooy nekk ci fin bi al ismu al maqsuur mooy boo xam ne alif maqsuura moo fay nekk wala alif at tawila bii xëcc noonu wala yaa bi nga xam ne dañ koo lëkkale dañ koo taqale ak benn tur yaa mu mutakallim mu bañ nag nga jaawale yooyu ak lii di ñëw mën na la ba'dul asmaa yi am na lenn ci tur yi tushbihu day niroo as-saxiixa day niroog al as-saxiix mooy al fi'lu as-saxiix fi'lu as-saxiix al fi'lu al-mu'tal fi'lu al-mu'tal mooy boo xam dafa am xarfu illa xarfu illa yi waxoon nañ la ko waaw la ak yaa bi ak alif ak ñaari façon alif yi am alif bu xëcc bu bu at-tawila ak alif maqsuura léegi mu ne dafa am yenn tur ba'dul asmaa yenn tushbihu day niroog as-saxiixa saxiix wa hiya allati te mooy yi nga xam ne aaxiruha fin wam waawun dañu jeexe waaw wala aw wala boog ñu jeexe yaa aw bi bokku ci sànq na mu juum ne aw mooy yoo xamante ni wa hiya allati aaxiruha waaw ak yaa bu am ñaari tomb xam nga loolu laa la ne mooy xuruful illa sànq nee naa la waaw la ak yaa ak alif maqsuura léegi nag dafa am tur yoo xam ne ñoom dañoo niroog saxiix te yi nga xam ne seen fin dafa jeexe waaw ak yaa mu ne nag waaye maa li jiitu waaw bi ak yaa bi nga xam ne ñooy fin bi ñooy dernière lettre tur yooyu saakinun dafa nekk saakin mooy loo xam dañ koo sukkoon wala lan wala ab alif buy xëcc nekk ci kanam mu ne par exemple dal wun dal nga gis dal wun mooy fin bi lan la jeexe waaw waaw la jeexe te waaw bi lan moo ko jiitu laam bi laam bi dañ koo lan dañ koo sukkoon ak hadyun hadyun nga xam ne yaa la jeexe hadyun te avant yaa bi daal bu ñu sukkoon mu ne wa tadharu alxarakaatu althalathatu mu ne nag yii nag li ko mooy ne ñetti masque yépp ñoom dañoo feeñ hadyun haa bi maas nañ ko daal bi maas nañ ko yaa bi maas nañ ñoom ñépp dañ leen a maas mu fees mu mu dañ leen a maas mu feeñ wa tadharu ta day feeñ alxarakaatu salaasatu mooy ala fii nag non bëgg a wax fii mooy ñetti façon masque yi am kasra ndax sukkoon moom waxuñu kasra fatha ak jar yii yëpp nag day jàll dal wun man nga wax dal wan man nga wax dal win tamit hadiyun hadiyin yooyu yëpp day jàll tamit mooy loolu la la wax ne la bul juum ba boole ko gi ñu gis nii sànq mooy yii nii tur yi ñi nga xam ne dañu jeexe waaw boo xam ne waaw bu ñu maas ak yaa bu ñu maas te li leen jiitu am sukkoon wala mu nekk alif bu xëcc walla yooyu nga xam ne ñoom lañuy assimiler ak saakin bu booba ñetti façon masque yi am yépp moom day mën a nekk ci yen hadyan hadyin day man a nekk ci fin léegi nag résumé bi ma la waxoon mooy boo gisee al ismul manquus mooy bi njëkk a gis jaa al ak fi'lul maadi yooyu yëpp ci lañ euh, yooyu dañ la ne woon par exemple bu dee al fi'lul manquus moom boo fàttale ko ñaar rek moo ci nekk muqaddara mooy marfu'un bu dee sujet la marfu'un bi dammatil ak majruurun bil kasratil muqaddara bu dee complément d'objet maf'ulun bi boobu fatha bu leer la ra'aytu qaadiya gis naa kooku moom génn na ci léegi yi ñu wax muqaddara boo gisee yooyu ñaar yooyu mooy al fi'lu al ismul manqus foo ko gisee buñ la nee moom dafa nekk marfu'un bi dammati al muqaddarati wala majruurun bil kasrati al muqaddarati sabab bi li tax moom mu mel noon mooy athiqalu inda al lisaan ala al al lisaan mooy diis gu mu diis ci làmmiñ yi loolu dafa concerné mooy cause bi al ismul manquusu rekk la concerné te boobu mooy bi nga xam ne rafaa lay nekk ak bi nga xam ne dañ koy jar loolu mooy premier lu am solo loo war a jàpp bi ci tegu mooy concernant ismul maqsuur al ismul maqsuur yépp moom bu nekkee mansuub wala marfuun wala majruur yépp boo gisee dañ doon marfuun jaa al fata ra'aytul fata sallamtu ala al fata yépp dañoo defoon marfuun bi dammatil muqaddarati mansuubun bil fathatil muqaddarati majruurun bil kasratil muqaddarati yii nag li ko waral mooy at ta'azzur mooy ngànt kon foo gisee ismun maxsuur boo xam day am alif maxsuura wala alif tawila boobu boo ñëwee ba ne marfon lil marfu'un bi dammatil muqaddarati bu la neexee foofu moom cause yépp foofu cause yi tax yépp li ta'duri ngeen ngàntal alors que ismul manquus ñoom li taxoon mooy lan li siqali ndax dafa méttee jafee wax alal lis dii sa wax lisaani ci làmmiñ yi léegi nag bu mujj bi muy al ismul mudaaf ilaa yaa il mutakallim tur boo xam ne dañ koo idaaf dañ koo takkale tur boo xam ne dañ koo takkale yaa bi nga xam ne day mooy yaa kiy wax boobu yépp ndax wax naa la bu mujj bi jar bi boobu bu la neexee nga ne majrurun bil kasrati dhahirati comme sallamtu ala muallimi mais bu dee yow xoole woo ko foofu da nga ko xoolee nga ne kas majrurun bil kasratil muqaddarati ak marfon jaa muallimi bi marfon bi dammatil muqaddarati wala ra'aytu muallimi mansubun bil fathatil muqaddarati yooyu sabab bi benn affaire la mooy cause bi huwa ishtighalu mooy préoccupé mahall al i'rab bil harakati allati tunasibu harf al mooy préoccupation boo xam ne moom la ñuy préoccupé xaraf bi nga xam ne mooy xëcc muy yaaboo bu nga xam ne mooy yaaw kiy wax di topp lan xaraf bi nga xam ne moom moo approprié moo yelloo ci bërëb boobu mu topp ko te kasra la mën a doon ndax yaa boo xam ne kenn maasu ko li muy xëcc mooy lu ñu maas kasra loolu moom mooy cause bi ngir sabab bi ngir al ismul mudaf ila yaa il mutakallim pour dire loolu moo doon résumé bi léegi nag moom mu ñëw ci i'rab mu ne day i'rab te jox ñu exercice ñu tëj jataay bi xool bii di ñëw ñu gis mulxaqaat yi nga xam ne ñoo ci tegu mu ne i'rab analyse i'rab bii nag bokkul ak bi ñu doon gis sànq c'est vrai que mooy dañu duggante presque benn la mais bii moo gën a pousser ndax lépp ngay ngay i'rab li mu bind lépp mu ne phrase bii lañu i'rab bay yab nii ammi Muusa baytan aaliyan fil waadi ni ammi muusa baytan aaliyan fil yab yabni mu ngi bâtir mu ngi tabax ammi sama baay tëx muusa bi tudd muusa baytan ak kër aaliyan bu kawe kawe fil ci xur wi sama baay moos sama sama baay tëx mu ngi tabax benn kër bu bu kawe sax kër bu bu bu bu ay xam naa étage yu kawe fil waadi ci xur wi léegi nag loolu lépp lay i'rab mu ne bay yabni fi'lun mudaari'un marfu'un bi dammati al muqaddarati loolu gis nañ ko fi'lu mudaari' ñun ay tur lañ gisoon mais yii c'est la même dangay da ngay gis affaire yabni marfu'un xam nga waxuñ yabnuyu déedéet marfon léegi nag jarul ngay indi sabab yi taxoon di ta'azzur li fiqal déedéet danga naa rek bi dammat fi'lu maadi xam ngay ay tur lañ gisoon mais fi'l yi tamit gisoon nañ leen te tamit ñoom ñoo bokk àtte ci lool fi'lun mudari'un marfon yabni fi'lun mudari'un fi'lu présent continu passé wala non wala futur marfon boom nañ koo rafaa bi dammatil muqaddara ci damma bi nga xam dañ koo nattale am nii fa'ilun marfon bi dammatil muqaddarati moom mooy fa'ilun sujet la ammi marfuun boom dañ ko rafaa bi dammatil muqaddarati ci damma bi nga xam dañ koo nattale mooy nekku fi dañ koo mudaafun te moom am mudaafun mudaaf la yaa ul mutakallim mooy yaa boobu di maam mii moom mudaafun ilayhi damirun mabniyun moom mooy yaa ul mutakallim dang naan moom mooy mudaaf ilayhi comme muallimi ndax muallim dafa nekkoon en même temps dafa nekkoon mudaaf yaa bi nekk mudaaf ilayhi fii selaa la même chose dang naan am ni fi'lun mudaari'un marfu'un bi dammatil muqaddarati wa huwa mudaaf yaa nag mudaafun ilayhi damirun wala nga ne damirun mabniyun mudaafun ilayhi Muusa badalul la kan lay remplacer am ni sama maam sama bàyteex Muusa boo dundoon sama mooy Muusa bi c'est la kan lay remplacer sama bàyteex kon Muusa badalun marfu'un bi dammatil muqaddarati ndax lan ismu maqsuur la ismun maqsuur ndax yaa boo xam ne amul ñaari tomb mooy alif maqsuura la kon Muusa badalun marfu'un bi dammatil muqaddarati baytan maf'ulun bihi ak kër complément d'objet mansuubun bil fatha dañ koon nasab ci fatha aaliyan naatun la mansuubun bil fatha adjectif kër goo xam dafa njool bu dafa kawe adjectif mansuubun bil fathati naat fii xarfu xarful jar xarfu jarin mabniyun boo xam dañ ko mabni alwaadi ismun majruurun moom ismun majruurun bil kasrati al muqaddarati bil kasrati al lool mooy kii bi li nga xamante ni moom moo ñu concerné woon pour analyse bi kon waa di ismun majrurun bil kasratil muqaddarati te moom ismu la léegi tamrin exercice yi yépp ay i'rab la nag comme que ci i'rab taqdiri yi lañ ne enrib ma lawnu ahmar i'raba la nekk enrwi ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ana yuusuf wa haadha axi ana man de yuusufu man maa yuusuf alayhi salaatu wassalaam wa hada te kii de axi mooy sama frère benjamin benyamin lool ci suuratu yuusuf ah ah innaka la anta yuusuf qaala ana yuusuf wa hada axi qad manna allaahu alaynaa léeg alaya wala alaynaa u fàtte naa exactement subhaanallah léegi kon li ci nekk en rouge mooy ana yuusufu ak hada axi ana yuusufu ak hada axi moom ngay i'rab ana yuusufu ana yuusufu waaw ak hada axi waa bi bokku ci ñaar yooyu nga analyse bi ci tegu baan a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim inna akramakum 'inda allahi atqaakum inna akramakum dëgg-dëgg ki nga xamante ni moo gën a tedd fi yéen de ci yéen inda allahi fa buur yàlla di atqaakum mooy ki ci gën a ragal yàlla du ki ëpp ay ganilaa de wala ki nga xam ne moo ëpp alal de wala moo dàq wax de wala moo am moo moo ami million wala moom mooy le le le chef le président wala l'ingénieur wala le commerçant déedéet indallahi même bu dee baare yindi la sax ab dokeer la sax te moo gën a yàlla moo gën ñi ci bureau yi inna dëgg-dëgg akramakum ki nga xam ne moo gën a tedd de ci yéen de yéen indallahi fa buur mooy ki na tedd mooy ki gën a ragal yàlla li ci nekk en rouge mooy akramakum ak atqaakum akramakum ak atqaakum nga war leena inrab bi ci tegu bandaansu billah yépp ay aaya la su alhamdulillah lii moo neex bokk na ci li gën a neex ci téere bi ay ay alxuraan rek nga daanaka ngay jàngaale ci biir di tuddaale kàddu yi suñu waroom subhaanahu wa ta'aala bismillahir rahmaanir rahiim bandaansu billah minash shaytaanir rajiim innama anta mundirun wa li kulli qawmin haad innama dëgg-dëgg anta yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mundirun aji waaraate ku xuppaate nga boo xuppaate kan nga wa li kulli qawmin te nag dëkk bu ne peuple bu ne haad am na koo xam ne yàlla day war na ko mu leen di gindi léegi lan moo ci nekk en rouge li kulli qawmin haad léegi hadd yaa koy maas yaay xool daal bopp bool ñëw naan ma hadde da nga koy maas li kulli qawmin hadd léegi de toute façon du hadd ndax damaa taxaw moo tax léegi li kulli qawmin hadd yaa koy maas bi ci daggu a a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil iimaan rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil iman rabbana yi yow suñu boroom innana boroom suñu innana ñun ñii de suñu innana ñun ñii ñun jullit nañu munaadiyan aji woote yunaadi boo xam ne mu ngay woote lil imaan yi ci imaan muy ngëm yàlla ja fin wu saar yooyu léegi lan moo ci nekk en rouge munaadiyan yunaadi munaadiyan yunaadi moom moo ci nekk en rouge moom ngay inrab pour bii di ñëw insha allahu taala kon foofu la cours bi yépp tana ci la ensemble cours yi yam léegi comme ni ma ko waxoon sànq léegi mulxaqaat yi ñoo ci tegu mulxaqaat yi nag ñu ngi koy ubbee comme waxoon naa mooy léegi comme nga defar dara am loo ci loo ko sof toftale toftal ko ci ñu taqaloog moom léegi nag bi li ñu ciy njëkk a gis <laughs> te gëj nañu koo gis mooy mooy lan qawaidul imla yi <laughs> waaye ñëwati na qawaidul imla yi comme que dañu war a jeexal deuxième tome bi mooy baax na révision bu mag ci nga xamante ni ñooy les règles de grammaire inchaa allahu taala loolu la ñuy gis ci biir di ñëw allahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin